kon sëñ Sadio Mbow Cees mu am saxaada sànn bi muy bakk bakk bi mu amee bakk nag ci la continuer am njàngam dem ci université bu mag boobu ñuy wax université Cheikh Anta Diop foofee la dem di fa jàng ba yàlla sunu borom defal ko diplôme yu kaw yi nga xam ne am na ko muy diplôme boo xam ne mi ngi jëm ci wàllu science économique waaye yëmul foofa bi mu amee diplôme yooyu itam dafa dellu yokk am njàngam dem ci réew mu mag moom ñu xam muy al wilayatul mutahida al amrikiya muy Amérique foofee la dem continuer fa am njàngam ci diplôme yooyu nga xam ne moom la am di ko si wër muy lu jëm ci wàllu finance ak informatique loolu la continuer foofee ca États-Unis d'Amérique dafa jàng ba yàlla sunu borom tawfeexal ko mu am diplôme yu kaw yooyu ginnaaw bi nag la dellusiwaate fii ci réew ma fi mu fekk baax muy senegal di liggéey ci wàll googu nga xam ne moom la doon jàng fi mu ñuy wax fii fii mu ñuy wax ak yéen ab ka la ab professeur la ci université Cheikh Anta Diop ak yeneen barab yu bari yoo xam ne dafay defal nit ñi ay ay formation yu lu jëm ci wàllu économie Euh, ku ne xam na ne projet yi nga xam ne moom la état bi teg pour war a saytu teg alal réew mi di ko teg ak yooyu si Issa mi maanaam ci wàllu googu moom ci loolu ab yëngoom loolu ab yëngoom loolu loolu ci ab yëngoom la bokk maanaam topp projet yi ak saytu ko yi nga xam ne moom la gouvernement bi teg sëñ professeur Issa Gueye ci loolu lay ci ci loolu ab liggéeyam ci la jëm kon daal euh, loolu mooy li nga xam ne bu ñu ko doon tënk ci gàtt ci gàttal rek ngir yëkkante waxtu wi loolu mooy jaar-jaar yi nga xam ne sëriñ bi ñu war a defal waxtaan tey loolu la war a waxtaan li mu war a waxtaane nag euh, lu am solo la yaakaar na ñun ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel rawatina yoonu murid li mu war a waxtaane mooy al idaara al maliya fi tarixa muy saytum alal ci yoonu murid saytum alal ci yoonu murid yaakaar naa loolu am solo la kon xam ne ne yoonu murid euh, li fi dugg ci alal bari na kon moom xëy na bu ci joxe ay tomb yoo xam ne ni ñu ko war a saytoo yaakaar naa loolu ñun ñëpp danañu mën a jariñ allah suba ñaar fukki fan yi ñeent euh, sëriñ Moustapha Sylla moo fi war a waxtaan li mu war a wax waxtaan yit mooy lu jëm ci pas-pas pas-pasub asxariya pas-pas boobu nga xam ne ñu ëpp ci Sénégal mën nañu wax ne ci la seen ci la ñu ci la ñu jaarale seen seen i seen i seen i seen i seen i kii mag ñu bari ci yoon wi ci yoon yi mu yoon atari aturux yi pas-pas boobu ci la ci la ñu jaarale seen kii muy saytum muy muy lu jëm ci pas-pasu ashariya gannaaw suba di gaawu di ñaar fukki fan ak juróom-benn yi nga xam ne ci lañ bëgg a tëj jataay bi bis boobu it bis bu màgg la bu yaatu boo xam ne bi yaatal nañ ko moom tam danañ ci dalal ay kilifa yu màgg yu bari bokk na ci sëriñ Cheikh Mouhamadoul Fadil moom sëriñ Soxna bu Mbakke ak ostaas xat fakk sëy ñi ngi war a waxtaane nag taxawaayu jullit taxawaayu jullit yu jëkk ya ci wàllu xam-xam taxawaayu jullit yu jëkk ya ci wàllu xam-xam ak kilifa ak yoonu murit woote gi mu woote jëm ci xam-xam maanaam ñu jëkk ñi dal seen taxawaay ci xam-xam ni mu amee woon solo ak nii nga xam ne xalifa bu baax bu tedd bi di Cheikh Mouhamadoul Mountakha noonu la yeesalewaat wàllu xam-xam kon loolu loolu la ñu war a waxtaan insha allah bu ñu àggee ci bis ba itam bisub tëj ba sëriñ Basiru Mbàkke moom Serigne Abdul Xudoos mi nga xam ne moo fi taxawal moo moo moo yor kàddu xalifa bi Cheikh Ibrahima Faty Serigne Abbas Mbàkke moom tam dana bokk ci kilifa yi nga xam ne war na fee teew sànni fi ay kàddu yoo xam ne ci Serigne bi la jóge ak yeneen kon ñu ngi koy fàttali bu baax a baax mbokk yi eh, samedi jooju nga xam ne moom la war a tëj moom ñu war a tëj jotaay bi incha allahu taala kon daal loolu mooy li des ci semaine bi kon Serigne Issa Gueye mi ñu dalal tey ku ne xam na ne moom ci barab bi la bokk. ndax liggéey bi muy liggéey ku ne xam na ne fa mu nekk it lu mel nii rek la fa nekk di fa liggéey kon ñu ngi koy dalal bu baax di ko ñaanal yàlla sunu borom tànk jéego yi nga xam ne dox na ko ci jóge fu sori muy ndakaaru ba yàlla sunu borom defal ko ci ay tawféex te defal na ko ñun ñëpp ah, ñu ngi ñaan sunu borom tem bi ñu ko joxit sunu borom ubbil ko xam ubbil ko yaatal ko dënam ba li nga xam ne bëgg na ko andi lépp sunu borom defal ko ci tawféex ah, ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi auzubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala seydina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallim tasliman bismillahi rahmaani ñu ngi leen ñu ngi nuyu ñëpp di di siyaar ñëpp di tàmbali ci ci ziyaar bi ak nuyu suñu nuyoo sëñ Abbas mi fi nekkal maam Cerno Birahim di suñu kilifa ñun ñëpp di siyaar Cheikh Mouhamad Muntaxa mi nga xam ni moo jiite yoonu murid di siyaar njaboot gi di siyaar mbokk bi yëpp ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñoo ngi jéggalu bu baax di tuub ci kàddu yi ñuy war a yëkkati fii ci béréb bu tedd bi te fekk ni suñu jëmm yi xeebu lool ci yëkkati ko ndax euh, ñu ñu ëpp xam-xam foofu ñoo fi toog te li ñuy wax tamit xam nañ ni ñu ñu ko gën a xam ñoo nekk euh, ci yoon bi nekk di ñu déglu kon njuumte bu ci amte rek nañu xam ni suñu matadi la ak euh, suñu gàtt àlliwa moo ko waral waaye suñu yéene mooy lii ñu ñu sàkku ci ñun ngir ñu def ko te yàlla jaare la ko ci suñu mbokk taalibe Serigne Mbacke Thiam Cheikh Mbacke nga xam ni moo ñu booleeg euh, waa béréb bi ba ñu mën a ñëw fii ñu ngi ñaan suñu borom dimbali ñëw ba liñ fiy wax moom jëmmam rek tax ñu di ko wax nga xam ni luñ ciy wax yëpp dëgg lay doon liñ ciy wax yëpp tamit euh, dinañ ci dajeeg ngërëmam te lépp lu ciy njumte suñu borom jéggal ñu ko te yéen tamit ngeen jéggal ñu ko Euh, li ñu war a waxtaane tey nag mi ngi jëm ci nu ñuy saytoo ak nu ñuy yore koppar ñu ñu jëmale ko ci yoonu murid ci français ñi ngi koy wax gestion financière dans la communauté mouride nga xam ni kon àddina bi dafa nekk loo xam ni Sénégal dafa nekk ci ci àddina bi Touba nekk ci biir Sénégal te ay nit dëkkee ko ñëpp nekk fi ñuy jëflante loolu mooy waral économie économie dafay indi ñeenti mbir dafa am lu muy indi mooy dafay indi ñu saytu lan la nit ñi soxla ñu xool nan lañ koy fàggoo defaral leen ko bu ko defee ñu xam ku nekk tamit li nga soxla ana ñan ñoo ko gën a jàppandi ci man ko defar ndax tey boo xoolee lu mel ni tey gerte fii Sénégal ñun ñu koy bay waaye am na yeneen réew yoo xam ne ñoom tamit ñu ngi koy bay waaye yenn saa yi dañuy laajte ci wàllu xam-xam ndax gënul Sénégal bàyyi bay gerte te bay leneen te ñun ñuy dem jënd gerte bitim réew di ko ñëw di ko indi ci réew mi nga xam ni kon wàllu économie dafay saytu lépp loo xam dañ ko war dañ ko war a defar lan lañ ci war a defar ndax bu ñu ci defaree lu ëpp dafay waral njëkk yi day wàcc te njëkk yi bu wàccee tamit day tax xëy na nit ñi liñ ci war a am duñ ko duñ ko mën a am ndax boo leen seetloo ñaar doo nga am ñiy jënd ak ñi nga xam ni ñoom ñooy jaay saa yu jëndkat yi ëppee jaaykat yi bu ko defee da ngay gis jaaykat yi dañuy yéegal seeni njëg waaye saa yu jaaykat yi ëppee jëndkat yi rek bu boobaa tamit ñoom dañuy euh, mujj wàññi seeni njëg ba pare économie day saytu alal bi nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk naka nañ koy def ba séddale ko ba ko nekk mën cee am te kenn bañ ci loru ndax ñëpp xam nañ ni àddina bi day gën di yokk population bi day gën di yokk nit ñi dañuy gën di yokk dañuy xayma ni lu toll nag juróom-ñaari milliards ci nit ñu ngi ci kaw suuf te boo xoolee du tax suuf si yokk nit ñi lu ñu gën a yokk taxul suuf si yokk nit ki lu ñu gën a yokk taxul alal bi yokk alal bi fi nekk moo fi nekk nit ñaa ngi yokk kon bu ñu ko waree séddoo lu ñu gën a bare bare bare séddale bi ku nekk sa néew sa lim bi ci am day gën a day gën a néew kon yooyu dafa nekk yoo xam ni mënut a ñàkk ñu ñu bàyyi ci xel léegi nag nga xam ni yàlla suñu borom moo bind doomu aadama wàcce ko ci kaw suuf ba mu bind ngir mu jaamu ko la waaye tamit mu wax ni doomu aadama man maa ko yoral wërsëgam nga xam ne lépp lu nit di am rek ci suñu boroom lay lay jóge nga xam ne lépp lu mbindeef yépp ci suñu borom lañu lañu lañu ajo léegi nag nit ñooñu dañuy jëflante ci seen biir dañuy am ay soxla ba pare dañuy am ay bëgg-bëgg am na ci seen soxla yoo xam ni ay soxla la yoo xam ni mënul ñàkk nit ki faj ko tey lépp lu jëmee ci wàllu lekk ak naan fokk nit di ko def waaye am na ci yeneen soxla yoo xam ni nit ki moo koy teg boppam kenn tegu ko ko mooy tey jënd téléphone portable bu cher ku ko def yow yaa ko teg sa bopp ndax mën nga dund te doo am téléphone portable mën nga dund tamit am téléphone portable boo xam ni cherul ci li nga sa doole li mu tolloon rek ci ngay ci ngay wéy kon ñaari soxla yooyu ñu jël soxla yi def ko yii soxla moom ay soxla yoo xam ni farata la mënul mënul ñàkk yeneen soxla yépp nag dafa nekk ay soxla yoo xam ni moom la ñuy wax lu accessoire nit ki bu ko ñàkkee yàqu yàqul dara ci yàqul dara ci dundam loolu nag pour nit mën ko def il faut que mu am alal yu mu ko defee ay koppar yu mu ko defee ndax koppar yi dafay am ñenn ñuy am koppar ba bu ñu jëndee li ñuy soxla yépp pour dund dinañu am lu ñu dese ñu mën ko jël denc ko wala ñu dugal ko ci ay projet investir waaye dina am ñeneen ñoo xam ne nag ñoom seeni soxla sax du ñu am koppar yoo xam ni dina ko mën a dina ko mën a faj bu ko defee ñoom dañuy lu ci ëpp dañuy nekk ñoo xam ne dañuy dem war a lebi ji kon boo xoolee bu ñu séddalee àdduna ci nit ñi dafa am ñoo xam ne dañuy am surplu dañuy am lu ñu mën a denc di ko lebale ak ñoo xam ne dañuy manquele li ñu soxla war a dem lebi ji ñaar ñii rek a fi ne ki nga xam ne dafa am ba li mu am des mu mën ko abale ak ki nga xam ne li mu am doyu ko léegi nag ba ñuy dund ci bu njëkk ba nit ñi xaalis yi ñu yor nga xam mooy billets yeeg pièces yi ñu yor amul woon li amoon mooy Euh, weccee trop ba am kilo ceeb soxla euh, kilo dugub dem seeti ji ki am kilo dugub jox ko dugub bi mu jox ma ceeb bi waaye loolu dafa dafa am ay ay limite dafa am ay gàllankoor ndax limite bi mooy yow li nga soxla il faut nga wëri ji gis ku ko am te yenn saa yi nga wër dara doo gis ku ko am beneen bi tamit mooy ki ko am mën nag ko am ba pare bañ ko nangoo weccee ak yow wala lim lay sant ngir nga weccee ko doo doo ci d'accord ak moom ndax man man naa yor benn lenn keneen soxla ko ma teg ko loo xam ne du ko mën ñu dem ba si yàgg trop boobu ñu gis ni dafa am ay ay limites mënul nit ñi gën nañu bare te weccente boobu mënul régler problème yi ci lañu kàmbali nag ñenn ñi ci histoire dañuy wax ni dama nañ ba xorom nekkoon na monnaie nga xam ni kuy jënd dara da ngay yóbbu peese xorom jël benn quantité bi joxe ko boo ko joxee ki nga koy jox mu jox la li nga soxla ñu dem ba loolu yenn partie Afrique yi dem nañu ba li ñuy wax pettaaw pettaaw yi nekkoon na sax xaalis jamono nga xam ni nit pettaaw lay jël am ci lu bare dem yóbbu ko weccee ko ñu jox ko leneen loolu yëpp ñuy dox di dox ba jamono ñuy jël xaalis ngal li ñuy wax xaalis argent nga xam ne moom lañu tëggee nekkoon na tamit euh, unité d'échange nga xam ne mooy tax nit ñi di di weccee seen biir or tamit ñu dem ba or nekk loolu nga xam ne ku soxla dara da ngay joxe or am loo ci joxe ñu jox leen li nga soxla waaye nit ñi di yokku soxla yi di yokku or bi bi fi nekk ci àddina mënul mënul mënul euh, daj àddina ñëpp mënuñu am or bu doy ba mën di échange léegi nag ñu xëy suba xam ne lii mënatul sotti ñu ñu indi ay pièces pièces yi lañ njëkk indi après ñu jël indi ay billets boo leen xoolee billets yi fii Sénégal ñun billets yi ñu yor banque centrale moo koy defar euh, moom moo koy séddale defaru ko nag ndax bie yi ñu am ñun juróom-ñetti réew lañ ko bokkal fii Afrique de l'Ouest mooy ñi ñuy wax pays yi nekk UEMOA réew yooyu Sénégal la euh, Mali euh, am na Guinée-Bissau am na Burkina Faso am na Niger am na Togo euh, tamit euh, ci la bokk am na Côte d'Ivoire waaw ak bene ñun ñoo bokk daanaka yi nga xam ni mooy euh, monnaie bi nga xam ni ñun ñoo koy jox muy suñu billet yi ñun ñoo nekk zone BCEAO xaalis bi France lañ koy defaree indi ñu ko fii donc bu ñu jàkk ni dakaar dañ fay defar xaalis kenn du fi defar xaalis Afrique xaalis bi dañ koy defar bindim réew yépp ko indi ko fii buñ koy indee fii ñu séddale ko buñ koy séddalee danañ xam numéro yi numéro bu nekk dañ koy bind looloo tax yenn saa bu nit di soppi xaalis ñu mën ko jàpp ndax da ngay xam ni numéro série bi nangam lañ ci am ci ci ci quantité damay joxe ñu ni kon billet bi numéro 1000 la numéro billet bi 1000 lañ ci bind waaye billet yi fukk rek lañ ci defar banque centrale comme xaalis bi yépp ci moom lay dellu si dina toog bis di xoolaat billet yi bu xëyee génnewoon woon fukki billet jot ñaar fukki billet yoo xam ne ñoom ñëpp mil la day xam ni am na billet yu bees yu ñu dugal ci circuit bi te billet yooyu da waru cee bokk boo ko defee nga gis ni yenn saaye dañ ci def sécurité bi war yëpp pour nit ñi soppi ko du du du yomb kon loolu mooy li nga xam ne mooy am ñuy ñëw xaalis bi nag dafa am benn débat ndax pour defar xaalis dafa cher ndax billet yi boo leen xoolee ay kayit la kayit bi da nga koy fay encre bi da nga koy fay ki kay defar da nga koy fay pièces yi ñu yor boo xoolee muy pièce su téeméer wala ñaar fukk wala dara weñ la weñ bi da nga koy jënd da nga koy defar yooyu yëpp dafa am coût léegi nag nit ñi ñu ngi xool nan la ñuy fexe ba xaalis bi ñu fexe ba di am xaalis nit ñi di weccoo te te dootuñu ci frais lu bare pour defar ko moo tax tey boo gisee am na lu ñuy wax ay carte banque yépp ñu ngi joxee nit ñi ay carte nga dem léegi ñu jox la benn carte carte bi dañ ci bind sa tour information yépp a ngi si ba pare carte bi dafay am puce boo xam ni bis boo ko dugalee da ngay xam sa sa compte bancaire ñaata nga am ci xaalis nga xam ni yow boo ñëwee ci machine bi li nga fa am képp nga ko mën a laaj machine bi boo fa amee junni du la jox ñaari junni mu junni ba nga fa ba nga fa am la lay njëkk a wax ni junni rek nga fi am bu ko defee loolu day tax ba nit ñi dootuñu dox ak billet bu ñu doxul te billet tamit day indi lu ñuy wax sécurité ndax xam nga tey guddi kuy dox yor un million ci sa poche yow yaa ngi ci bu la yàlla dimbaliwul boo dajee dajeewul ak <laughs> dimbaliwul lool mën nga dajeek benn géyéen bu mel ni man mu am fu mu jaar ak yow waaye un million boobu boo ko defee ci sa banque yor ko ci carte koo dajal guddi tamit yenn jafe-jafe yi doo ko am ndax yoruloo xaalis liquide yaa yor ci carte xaalis dox na ba fi mu nekk nii li ñuy wax mooy euh, nit ñi ngi ci digital fi mu nekk nii dañuy dem ba fi mu nekk nii am na ci boutique yoo xam ne boo demee doo too joxe xaalis doo too joxe carte sa empreinte ngay joxe saa diir dire que sa baaraam bi la ñuy jël boo ñëwee di fay da nga koy teg rek boo ko tegee ñoo xam ne diw sàngam moom moo moom mooy fay si boobu bu boobaa ñoom fekk na am nañu sa numéro banque dañuy jël xaalis bi génn ko ci sa banque waaw wala am na ci loo xam ne reconnaissance faciale la da dugg rek caméra yi xàmmee la am na ci boutique yoo xam ne fi nekk nii ci àdduna kenn du fa fay dangay dugg jël leen a neex génn amul ku lay jaay amul ku lay fayeeku amul leen boutique bi daal def nañ ko marchandise yaa ngi fi yow yaay dugg tànn li nga li nga bëgg yëpp boo ko tànnee nga génn dugg soto dem waaye booy génn teg sa tànk ci bunt bi rek ñu yónnee la message ni la sa xaalis bi nekkoon banque génne nañ ci nàngam ci xaalis ndax li nga jël loolu la tolloo waaw nga xam ni kon fi mu nekk nii àddina dox na dox na lool ba ba saa su nekk ñi ngi gëstu noo xam ni moom la ñuy gën a mën a mën a doxee ci ci ci wàllu nu ñuy saytoo xaalis ak ni ñu koy gérer léegi nag àddina dafa am lu ñuy wax boo gisee lépp mën a dox ba kuy yónnee xaalis nit ci jot ci waaw tey wari da ngay toog Sénégal ñëpp xam nañu wari da ngay toog léegi yónnee keneen jot ci loolu yëpp dafa am benn système bu ñuy wax système financier système financier nag dafa am juróomi mbir yoo xam ni moo ko moo ko moo ko lal juróom yi bu ci manqué rek système bi dootul dox système bi il faut mu am lu ñuy wax monnaie muy loo xam ni moom la ñuy tënku ñun ñëpp ñu d'accord ni pour jënd ak jaay lii ngay joxe ñu jaay la lii ngay joxe ñu jënd la ñu nga jënd pour pour tamit ñu d'accord ni ku joxe nangam buñ la jaayee war nañ la wecci nangam loolu la ñuy wax mone mone bi nag li ci nit ñi di gis mooy pièces yi mooy billets yi te lu mooy li ci gën a tuuti liy dox ci àddina ci xaalis pièce ak billet moo ci gën a ndaw boo ko xaymaa pièce ak billet moo ci gën a gën a gën a tuuti donc nga xam ni mone il faut mu am. xaalis leen ñaar yi lay jëriñ lu ci ëpp képp ku jënd wala kuy jaay da ngay joxe xaalis beneen bi mooy ku bëgg jël denc sàmm mooy euh, épargne il faut nga denc xaalis boo gisee nit ñi ñu leen di xayma diw moo ëpp xaalis diw ndax dañoo jàpp ne diw li mu denc diw moroomam denc ko donc loolu dafay nekk unité boo xam ne de mesure nattukaay lay doon boo xam ni ci la ñuy nattee mbir yi beneen bi mooy ci système financier il faut que mu am ay institution financière institution financière mooy wàllu banque yi ndax xaalis kenn dañuy dañuy tere ku koy denc ci kër te denc kër sax dafa dafa dafa wóorul moo tax nit ñi dañuy dem ci banque yi looloo tax lii di banque yeeg compagnie assurance yi loolu ay institution financière la ñoom seen liggéey mooy ñoom dañuy nekk ci digg bi waaw bu ko defee ñaar ñoo fay ñëw banque ñaar doo nga fay dem ñi nga xam ne dañoo am lu ñuy denc ak ñi nga xam ne dañoo am lu ñuy àbb si boo ko defee ñi am lu ñuy denc bu ñu ñëwee suba dénkaane seen xaalis fi ñuy dénkaane seen xaalis am na ñu taxaw di àbb bu ko defee banque bi da jël xaalis boobu abal ko ñooñu waaye du doon xaalis boo xam ne dañ koy génne ci banque bi jox ko nit ki déedéet dañ lay bindal benn kayit boo xam ne rek mooy wane ni am nga droit ñëw laaj xaalis bu ko defee nit ñi bu ñu déposé tey xaalis ci banque yépp Sénégal banque centrale banque bi nga xam ne moo jiite banque yépp Sénégal daf leen di wax ni lu leen nit dénk ci bis bi xaaj leen ko juróomi xaaj benn xaaj bi da ngeen koy indi ma dencal leen ko léegi yeneen ñeenti xaaj lu leen neex ngeen def si banque yi xaalis bi ñuy lebale moomuñu ko suñu xaalis la banque moom amul xaalisu boppam donc moom day jël xaalis ci ñi koy ñi koy dénk xaalis ñooñu seen xaalis lay jël di ko lebal ñeneen te ñoom seen biir dañuy ci xaalis ndax da gis benn banque bu bu bu xëy tey bis ni ki tey nii boo demoon banque centrale ba nga gis banque yoo xam ni tey ñoom bare nañu xaalis bu leen nit dénk am ay banque yoo xam ni nit ñi dénkaane wuñ fa dara te am na ñoo xam ne war nañ leen jox xaalis boo ko defee ñoom te bu ñu manqué xaalis ci seen moroomu banque la ñuy dem léegi loolu yëpp banque centrale moo koy moo koy toppatoo lépp ci ay machine lañ koy defee lu nit ñi dañuy dugg ay oto di dem di gàddu ay saako xaalis léegi bu ko defee lépp ci machine la ñuy toog ñu def ko ni banque bi tey am na am na ñaari milliards yu nekk ci compte banque bee cinq cent millions la yor waaye dafa soxla milliard banque bi ni ko man mën naa la abal milliard dañuy jël rek bind ab bind lay doon rek ñu bind ci kayit ni banque bi lebal na banque bi diw kii tamit li ñu koy lebal da fayaat ci ci fan yu gàtt waaye bu koy fay day fay intérêt donc muy système bancaire banque yi dafa am nag banque yu bare dafa am lu ñuy wax banque commerciale banque commerciale mooy tey banque yi nga xam moo tijji ci suñu dëkk yi nga xam ne dañuy ñëw tijji agence fii tijji agence fële tijji agence fee ñoom li ñuy wut mooy nit ñi ñëw joxe seen xaalis ñu jël xaalis bi lebale lekk ñeneen ñooñu ñoom li ñuy gën a gañee ci seen xaalis ci intéret la mooy ñoom dañuy kenn ku ñëw leb rek ñu ñu ñu ñu fayeeku la ñu fay fay la fayeeku la intérêt léegi kiy joxe xaalisam dafa am ñaari compte yi ñu koy proposé benn bi compte courant lañ koy wax mooy yow da ngay dugal sa xaalis compte boobu duñ la ci fay dara da ngay dugal sa xaalis saa yu fa neex saa la neexee nga jël ko loolu duñu la ci fay leen beneen compte bi mooy compte d'épargne compte d'épargne mooy dañ la naan bàyyil xaalis bi ci compte bi boo ko fi bàyyee bu matee at ñu fay la intéret wala ñetti weer yu nekk ñu fay la intérêt banque yi Sénégal ñu ngi fay intérêt 3,5 pour cent banque boo fi dugal tey million. boo fa bàyyee million bi at ba mu mat at bis bi bu dellu see juróom-ñaari junni la lay neexale ci dénk bi nga dénk million bi million bu ne juróom-ñaari junni booy saytu booy saytu boo boo continuer noonu ak banque bi yow boo fa bàyyee sa million pour nga am ñaari million mooy saa su nekk banque bi dugal la juróom-ñaari junni nga xaaraat mu dugalaatal la juróom-ñaari junni nga xaaraat balaa muy mat ñaari million mooy li nga fa dugal boo ko bëggee ful danga toog ñaar fukki at ñaar fukki at vingt ans ngay dugal xaalis boo dugalee ñaar téeméer ci banque bu la neex tey Sénégal balaa ngay am ñaar ñaar euh, euh, ñeenti téeméer ñaar fukki at ngay xaar mooy ñu ngi tey deux mille dix-neuf di nga xaar ba deux mille trente-neuf dem ci banque ba nekk léegi sama ñaar téeméer ya jur na yeneen ñaar téeméer. donc boo xoolee loolu daanaka amul njëriñ ba pare ci ñun tamit euh, intérêt dafa xaraam léegi te loolu dafa am risque parce que ñaar fukki at yi banque bi mën na tëj te banque bu tëjee du la fay sa xaalis da ngay perte ci ñaar fukki at yi tamit xaalis bi dooleem day wàññeeku ndax dafa am lu ñuy wax inflation njëg yi dafay jóg tey li nga mën a jënd ci ñaar téeméer fii ak fukki at doo ko mën a jënd ci ñaar ndax njëg yi day jóg donc. te boo ko xoolee tamit xaalis mën nañu xëy suba ñu bind nii xaalis bi léegi dañ dañuy wàññi dooleem dévaluation moo ñu daloon 1994 xëy suba rek dévaluer franc CFA donc loolu dafa nekk benn phénomène banque commerciale yi ñoom kon dañuy dajale xaalis ci nit ñi di di lebale ñoom ñu ngi fay kiy déposé kiy indi xaalisam ñu ngi koy jox téeméer bu nekk ñett yu teg genn wàll waaye kiy leb si ci saa si bu ñuy leb si ñu lebal ko ko fayeeku ko fukk ak ñaar wala fukk ak juróom benn kon moom li muy def mooy da lay fay yow miy déposé dañ lay fay trois pour cent 3 virgule cinq pour cent kii lépp ñu fayee ko ko 10 12 wala 16 pour cent bu ko defee kon banque moom boo ko joxee million tey boo ko sëñ sëñ xaadim joxee million day jël juróom-ñaari junni jox sëñ xaadim waaye million boobu dina ko lebal sëñ ama ci sëñ ni sëñ ama fay ma 160 mille bu ko defee sëñ xaarib yow bu sëñ Ahmad fayee cent soixante mille bu ñu la joxee sa trente cinq mille banque bi moom day desee cent vingt cinq mille pour boppam ñoom noonu la ñuy amee xaalis daaw banque yi presque ñu ngi gagné Sénégal soixante cinq milliards ci lebale bay rek yoo xam ne ñoom ñoo ko séddoo ci seen biir donc muy benn phénomène mu am yeneen façon banque yoo xam moom la ñuy wax ay banque investissement ñoom du ñuy faral di lebale teg intérêt moom xaalis bu fa dugg rek dañuy xool fu ñu koy dugal ci ay projet mu jur xaalis mu am ay banques yoo xam ne tamit ay banque de développement lañ mooy banques yi mag yi nga xam ñooy gunge gouvernement yi banques yooyu ñoom li ñuy def mooy gouvernement bi bëgg na tabax ay euh, hôpital wala dara ñu ñëw dugal xaalis lebal ko xaalis jàppale ko ni ko léegi da koy fey ci ñaar fukki at wala ñaar fukki at ak juróom te li muy fay gouvernement bi li muy fay du bare moo am beneen phénomène bu am suñu biir mooy microfinance yi ndax bare na am na béréb yoo xam banque yi nekk fi mais microfinance ñoo fi nekk microfinance wax ne dañuy dimbali nit ñi waaye seen intérêt may nañ la ñu dem ba vingt pour cent mooy tey microfinance bu la lebalee téeméer téeméer bu nekk am na sañ-sañ teg ci ñaar fukk ak juróom-ñaar waaw boo ko defee bu la lebalee million doo boo koy fay doo ko fay million da koy fay un million deux cent soixante-dix mille ci xaalis nga xam ne loo gën a leb rek intérêt yi di gën a di gën a bare ngay gën di dem ñu jógee foofu ci ci institution yi ñetteel bi nga xam ne mënul am mën na am ci système financier mooy li ñuy wax marché financier am na ci yenn façon xaalis yoo xam ni dina toll foo xam ne banque du ko yor tey ku bëgg deux cent milliards wala trois cent milliards doo ko am ci banque da ngay dem fa ñu ci marché financier yi marché financier yi nag ñoom ñooy foofu la ñuy wax bourse yi nga xam ni ñoom ah, société yépp fa la ñuy daje société yu mag yépp fa la ñuy daje di jaay di jaay ay action ni képp ku bëgg jënd ci ñun Euh, euh, action ñu jaay la action nag mooy société bi day day jaay ay ay wàll rek mooy da ngay dugal sax xaalis ci société bi ñu liggéey at bu ñu amee bénéfice ñu fay la donc foofu la xaalis bi gën a bare te foofu gouvernement yi dañ fay wut xaalis sociétés yi dañ fay wut xaalis ñoom ñoo fay ëpp ñu fay wut xaalis foofu doo fa dem nit ñi fekk nit ñi di fa wut xaalis nit ñi ñoom ci banque yi la ñuy yem mais sociétés yi gouvernement yi ñoom ci marché financier yi la ñuy la dem gannaaw loolu ci marché financier yooyu dafa am ay instrument financier muy li ñuy wax ñoom marché boo gis de am lu mu jaay ñoom li ñuy jaay mooy action wala ñu jaay obligation obligation mooy tey gouvernement Sénégal soxla defar dara amul xaalis mu dem leb foofu bu lebee dafay fay ay intérêt loolu mooy obligation léegi nag pour système bi yëpp dox il faut mu am banque centrale banque centrale nag mooy organiser système bi yëpp ndax loo gis rek il faut mu am ay ay règle yoo xam ni moom la ñuy bind ni nii la ñuy doxee nii la ñuy doxee nii la ñuy doxee lu yëpp banque centrale moo koy def moo koy saytoo ku jàll yoon tamit moom moo la naan teguwaatal ci ci yoon bi donc loolu lañuy wax système financier système financier nag ñetti boo ko xaajee daanaka ñi ci nekk mooy borom kër yi ménage yi borom kër yëpp ci la ñu nekk nga xam ni ñooy liggéey ñu leen di fay weer wu dee ñooñu dafay am ñoo xam ni liñ leen di fay parweer bu ñu jëndee seen dund def li ñu war a def ci seen kër dinañ dese xaalis ñoom dañuy dem ci banque yi déposer ko moo am ñeneen ñoo xam li ñu leen di fay doyu leen boo ko defee ñoom dañuy manqué dañuy soxla ñu lebal leen ñoom ci saa si ñu dem ci banque yi ñu lu tax nag ñu naan nit ci saytu xaalis da nga war a fexe ba doo dundee lu ëpp li ngay am nit ku ne da nga war a fexe li ngay am nga jéem cee dund te nga yem si ndax mooy tax doo am benn jafe-jafe bis boo jéemee dundee loo amul rek day indi tàmbali indi jafe-jafe ki nga xam ne nag moom mi ngi dundee li mu am dina dese li mu dese dina ko mën a denc wala bu ko dencul dina ko mën a abale bu ko abalewul dina mën a investir dina ko mën a dugal ci projet bu ko deful loolu tamit dina mën a yëkkati dimbali ay nit wala mu mu mën a maye kon loolu mooy ménage yi gouvernement yi tamit dañuy soxla xaalis gouvernement yi am na gouvernement yu am doole lool am gouvernement yu néew doole lool gouvernement yi ëpp doole ci àddina bi ñu ngi ci réewu tugal yi donc nga xam ni première puissance économique yi ñu ngi Europe wala ñu ngi Asie boo demee foofu nga leen di fekk réew yi nga xam ne ñoo gën a néew doole yenn saa da leen di fekk Asie ak Afrique boo ko defee moo tax réew Afrique yi di dem di jéggaani di dem saa su nekk di lebi ji waaye tamit li ñu dul wax mooy saa yu ñu demee tubaab bi réew tubaab bi dimbali ñu ñoom tamit am na lu ñuy teg ci suuf loo xam ne duñ ko wax ñi ñu yilif mooy tey mën nañ la ni ah soxla ngeen xaalis dinañ leen jox xaalis waaye nag am ngeen pétrole da ngeen ñu koy jox wala soxla nañu xaalis ñu jox leen waaye ñun amuñu jën yu doy da nga ñuy bàyyi suñu bateau yi ñëw napp ci seen géej yi jël jën yi yóbbul suñu réew wala am na suñuy société yoo xam ne ñi ngi fi dañoo bëgg ñu ñëw tijji ci seeni dëkk waaye bu ñëwee da ngeen di jël suuf su baree jox leen da nga leen di dimbali doo leen du ñu fay impo du ñu fay dara te lépp lu ñu fa am ci seen réew yi da nga leen di bàyyi ñu indiwaat ko ci suñuy réew donc loolu mooy yi nga xam ne mooy nekk ci état yi te duñ ko duñ ko faral di wax leneen li mooy lu li ci ëpp mooy tamit entreprise yi ñoom dañuy soxla xaalis ndax dañuy fay ay salaire di leb yooyu yëpp donc loolu yëpp boo xoolee dafay indi lu bare loo xam ni nit ñi dañ koy soxla ñu am tamit ci wàllu xaalis lu ñuy wax ONG ONG dañuy nekk ay nit yu yoo xam ne dañuy dajaloo ni ñun de dañoo bëgg a dimbali di taalibe yi wala dañoo bëgg a dimbali euh, jigéen ñi wala dañoo bëgg dimbali nit ñi ngir ñu soqaliku ñooñu dañ leen di jox xaalis bu bare ñuy ñëw Afrique di jéem a def ay projet ci dëkk yi mais ñooñu xaalis bi leen di jox dañoo war tamit lu ñu dépensé dañuy rendre compte dañ koy dañ leen ñi leen jox xaalis bi dañ leen di wax xaalis bi lan lañ ciy def ak fuñ ko dugal loolu dañ leen koy may boo ko defee ñoom buñ ko defee ci nit ñi rek nañ def ay rapport wane nii xaalis bi ñu leen joxoon delloowaat nañ ko ci nit ñi loolu du am jafe-jafe kon loolu wàllu may la loolu lu ci ëpp dëkk tubaab yi seen guvernement yi dañuy may lu bare seen organisation ñu ñëw Afrique dañu dimbali ci xeex ndool wala di eh, yenn jàngoro yi wala yenn gàllankoor yi am Afrique te ñoom ñëpp lu ci ëpp Afrique la ñuy ñëw wala yenn dëkk yi ndax dañ naan fii la ndool bi gën a bare kon boo fi ñëwee fii ngay ëpp xaalis booy jot waaye buñ toogee ci seen réew ya duñ jot xaalis ndax seen réew ya barewul ay problème ci loolu mayee boobu nag mooy indi tamit. ñun ñi di ay taalibe di ay jullit ñun ñëpp ñuy jël tamit suñu alal di jël di ci joxe addiya différence beeg ONG yi mooy ñun addiya bi ñuy joxe ñun dañ koy joxe te duñu laaj compte rendu ONG yi moom lu ñu la jox da ngay bind wax nii laa ko dépensé xaalis bi fii la dugg lii lañ ci jënd kii lañ ci fay waaye ñun nag ñun taalibe yi dañuy joxe suñu addiya wone gannaaw boo ko defee addiya bi ñun laajuñu fu mu jëm laajuñu luñ ci jënd laajuñu kuñ ci jox laajuñu dara waaw fayu yàlla lañ ci yaakaar ak yaakaar ni ñi ngi koy jox dinañ ko jël defal ñu ko fiñ ñu ko fiñ ñu ko war a war a defalee kon loolu moo ñuy dugal ci suñu waxtaan bi muy saytu koppar ci ci ci yoonu murid bu ko defee xaalis boobu comme ni ONG yi amee li ñuy wax euh, benn warugar pour di rendre compte ñëpp ku yore xaalis da nga war leeral xaalis bi ana fan la jëm ana nan la toll ana nan lañ ciy doxalee loolu mooy indi nag ñun suñu biir ñu ngi dajale àddina bu bari ci yoonu murid surtout yoonu murid ndax àddina bi macha allah taalibe yi nangu nañu joxe euh, kilifa yi ñu ngi joxe ñëpp ngi joxe mais yi jóge fu ne façon àddina bi nag day ñëw ci ci forme yu bare ndax àddina bi dina ñëw ci. koppar yan saa nga gis daayira yi dajale xaalis bu bari dem siyaar joxe ko am na ci àdd yoo xam ne du ñëw ci koppar ci ay bien lay ñëw nga gis kenn ku jënd ay basang indi wala kenn ku jënd ay table indi wala kenn koo xam ne day ñëw indi climatisation wala dara nga xam ne matériel matériel lay doon wala ñenn indi ay oto wala nangam dina am tamit beneen forme bi mooy am na ñoo xam ne ci taalibe yi amuñu xaalis bu ñu joxe amuñu bien bu ñu joxe mais bu ñu déggee dañuy liggéeyal sëñ bi ñu bàyyi seen liggéey ñëw joxe seen temps nga xam ne tey béréb bi dañ ko war a yeesal nga gis taalibe yépp ñëw tekk ci suba ba ngoon tànk yeewuñu leen duñu dem nga xam ne ñoom seen temps la ñuy joxe am na ci ñoo xam ne nag seen liggéey dinañ joxe seen temps mais dañ ci dolli joxe seeni xalaat nga xam ni ñu rafet xel lañu macha allah donc dañuy jël xalaat bu rafet joxe ko. ñiy joxe seen doole ñiy joxe seen alal ñiy joxe seen jot ñiy joxe seen xel te boo xoolee lii rek moo tënk àdduna ñent yi képp moo tënk àdduna tey yoonu murid bokk na ci li ko indi ba fii mooy yii ñu boole jamono sëñ bi ba léegi ñi am alal indi alal ñi am xel bu rafet ñu déglu leen ñu joxe ko ñi am jot indi ndax am na loo xam ne xaalis du ko def doole koy def ñi am doole ñëw Ah, ñeneen ñi ñëw bu ñu boolee lépp nag li ñu bëgg lépp lu ñu song dinañ ko dinañ ko mën a daan taalibe yi nag ci joxe àddiya bi dañ ko jàppee ni ab wareef waaw murit danga war a joxe àddiya lañ la koy wax da nag ma nuyu nuyu murit bu ko defee loolu yëpp dafa am mbaax goo xam ne dafa nekk ci ci yoon bi dañ koy def dañuy joxe seen àddiya ci xol bu sedd dañ koy def ba pare boole ci di sant dañuy joxe seen addiya di sant sëriñ bi ñuy joxe seen addiya di ko ñaanal mu yàgg fi ngir déewoon ñu ñëwaat jox ko lu ëpp ñu ko joxoon ren waaw sëñ bi li ma la jox ren xeeb naa ko lool ñaanal ma mu mën la jox lu ëpp lii waaw nga xam ni loolu mbaax ak tabe jàpp naa ni dara weesuwu ko waaw di ko ñaanal pour moom mu yàgg fi yow nga gën ko mën a jox waaw nga xam ni kon loolu dafa nekk loo xam ni lu lu lu lu mën nekk la bu ko defee Pastef boobu dafa indi yan saa yi loo xam nit ñi dañu yaakaar ni daayira yi dañuy con dañuy concours déedéet dafa nekk rek Pastef ku nekk da ngay am wan wane sa cofeel ci ci ci sëriñ bi nga xam ni moom ngay jox sa addiya wala liggéey bi nga xam ni moom ngay def léegi nag ci yoonu murid daayira bi ñu ngi koy addiya ñu ngi koy dajale ci ci ci fànn yu bare mooy da nga gis taalibe bu ñëw dox ñëw indi addiyaam joxe ko am na ci yeneen taalibe yoo xam ne ñoom dañuy dem dajaloo ci daayira nga xam ni def seen daayira dajale seen koppar joxe ko addiya am na ci tamit beneen forme mooy yenn saay xalif bi toog benn gouvernement yónnee ndawam wala benn njiitu réew jóge fale ñëw ziar si Touba joxe joxe àddiyam nga xam ni kon addiya yi tey buñ ko classé woon mën nañ koo xool ci ñetti ñetti mbir yooyu ñi nga xam ni ñoo yóbbul seen bopp ñi nga xam ne dañuy tënk ci daayira wala ci kilifa ak ñi nga xam ni tey xëy na gouvernement yi ci loolu lañ koy lañ koy lañ koy def nga xam ne addiya day dem sax ba taalibe yi dañuy toog sax di jàng ay kaamil di ko jox sëñ bi sëñ bi addiya loolu yépp ci xeetu addiya la léegi nag addiya boobu jamono sëñ bu mag bi ba léegi dañ koy dajale mooy mi ngi fii waaye bu ñu xoolee tuuti ci gëstu jamono sëñ bu mag bi dañuy ñu bari dañu looloon wax ni sëriñ bi daawul laal koppar nga xam ni ku mën ci ñëw loo indi rek dafa la naan tegal fële am na ñoo xam ne sax dañ doon sànni sànni sànni koppar bi ci biir këram di ko jël ci biir kër gi nga xam ni sëñ bi moom kenn mënula wax ci mbind contact bu sëñ Tuubaa amoon direct ak xaalis waaw loolu ba léegi kenn masu ko mën a bind tubaab yi lu nekk waxal nañ ko sëñ bi mais ba léegi ci rapport yi amul amul lenn loo xam ni wax nañ ko te man gis naa ci archive yi tubaab yi dañoo amoon ay agence secret yoo xam ne dañ daan jege fu sëñ bi nekk ay rapport yoo xam ne dañuy bind bis bu ne rapport yoo xam ne dañu naan sëriñ bi diw sàngam siyaar na ko nangam la la indi àddiya kii indi na saaku ceeb indi na li indi lee ba nga xam ne loolu yi nga yi nit ñi daan jox sëñ bi sax yu bari tubaab bi dañ ko daan dañ ko daan bind jamono jooju li ñu dégg ci taarix ni sëriñ bi mas naka laaj laaj lu ko moo nekkoon ñaar fukk yi nga xam ne moom la doon dajale pour jumaa yi Tuuba te boo xoolee kon moom ba muy laaj dafa doon laaj pour pour benn projet mooy un but précis mooy dafa laaj pour loo xam ni wax na nit ñi lam ciy def li mu njëkk a def mooy dafa wax nit ñi joxe leen ñaar fukk ak juróom-ñett ngir jumaa ji nga xam ne moom wax na fa muy jëm mu leer ci ñépp ku nekk xam ni li ngay joxe ci nangam la kay def gannaaw loolu toogul fenn ni indi leen ma ko dafa tànn ñenn teg leen ni ku ñëw demal ngeen yóbbu addiye bi ci ñoom am na ñu naan Cheikh Issa Dieng moo daan dajale taalibe addiye eh, taalibe yi ñenn ñi sëñ ma ndumbe tamit ci ñu daan dajale addiye eh, yi ci ñaar ñi mun santoon ñu dajale addiye yi dañuy wax sax ni am na ku mas a ñëw romb kilifa yooyu ñëw ba ci sëriñ bi indi ñaar fukk ak juróom-ñett yi ni ko lii mooy ñaar fukk ak juróom-ñett yi yi nga doon yi nga doon euh, laaj sëñ bi ne ko xanaa ñem ma ko dajale loon leen gisul mun ko ankay romb naa leen mun ko dellool nga jox leen ko waaw ndax ñoom ñii ma koy dajale loo du ñu euh, yàlla bi bi tax nga di ko joxe du jaawale jëf jëf jëfu nit ak moroomam waaw nga xam ni kon sëñ bi jaawul woon moom jël danaan délégué ñu ñu defal ko loolu ci loolu addiya boobu moo waral yoonu murid am indépendance financière ndax ba ñuy wax ni Serigne Touba ci jamonoom ba ci même xaalisu Sénégal ba mu amee jafe économie bi ba mu amee Afrique de l'Ouest moom dañuy wax ni yëkkati na moom ñenn ñi dañuy wax ni cinq cent mille ci la tolloon jamono ñooju jox ko tubaab yi pour ñu yëkkatiwaat économie pour dimbali nit ñi kon nga xam ni ñaari jàngat da ci am mooy liñ ko doon jox mi ngi daaw naka euh, def fi mu ko waroon def waaye yàq amul woon ndax bu fekkoon nañ doon yàq buñ ko soxlaa duñ ko fa fekk waaw nga xam ni kon li ñuy wax rek nañu liggéey dañu naan yoonu murid liggéey jaamu yàlla jaamu yàlla ak liggéey waaye nag liggéey te bu ñu yàq tamit defe naa daf dañ loolu dañ ko ci war a war a war a boole ndax loo mënti liggéey boo pare boo ko yàqee tamit li ngay liggéey du am du am njëriñ def naa ci taarix dañu wax ni maam Cerno Birahim euh, dund bi mu joxoon gouverneur nga xam ne bañ ko soxlaa ci jiwu te te loolu li mu bay la joxewaat ko kon yàq amul woon donc lu ñu mën a liggéey tamit te te defuñu ko fuñ ko war a def dafay dafay am dafay am problème te sëñ bi li mu doon laaj loolu tegul woon nit ñi lu ñu mënul woon ndax ñaar fukk juróom-ñett jamono jooju ba léegi waxuñu ni dafa diisoon te tubaab yi boobu mi ngi dajale impo mënul dajale impôt yi. te nit ñi nangu woon nañ ko ko jox ndax xam nañ ni fiñ kiñ koy jox dina leen ko defal fi mu leen ko war a war a defal kon ba muy nekk fii gestion bi dafa transparent donc nga xam ni amul woon benn sikki sàkk ci euh, xaalis bi jël na ko tabaxee ko ay këram wala wala nangam noonu la ko ñëpp bàyyee ba ni mu fi jóge sëñ bi masul am yitte ci ci ci koppar boobu koppar boobu moo tax sëñ Modou Moustapha ba mu ñëwee tubaab bi teg ko ay condition ni ko pour nga defar jumaa ji da ngay indi raay bi koppar boobu <laughs> dimbali na ko ci liggéey liggéey raay bi waaw ndax bu fi koppar boobu nekkul woon murid yi dañu mën a defar raay bi ci ñetti at yi ñu wax waaw donc parce que ñi daan defar raay bi il fale ñu fay leen il fallait nga jël matériel bi il fale nga fay tubaab yi te tubaab bi dañoo imposé woon ni xaalis bi dangeen ngeen koy cautionné mooy da ngeen di jël xaalis bi teg ka fi dugal ko ci banque ñu xam ni xaalis baa ngi fi balaa liggéey bi di tàmbali donc nga xam ni kon euh, lépp leer na ba sëñ moon Moussa ni mu yeggalee raay bi ñu tàmbali jumaa ji di di ko liggéey mu yoraale tamit daara yi yoraale njabootu sëñ bi te loolu yëpp tamit wax dëgg yàlla ab euh, liggéey moo koy moo koy mën def cheikh yi tamit jàmbaare lool ñëpp di indi seen liggéey ci ci njaboot gi taxaw bu ñu war a taxaw njaboot gi ba sëñ bi demee géej ba gannaaw sëñ bi yëpp def nañ ko cheikh yëpp ak kilifa yëpp def def nañ ko nga xam ni kon yoonu murid organisé woon nañu organisation boo xam ni mayoon na leen tout le temps ñu mën a am benn autonomie ndax dañuy wax ni ku dangay mën sa bopp dangay mën sa da ngay xam sa bopp mën sa bopp mënal sa bopp doo ko moom sa bopp waaw te dañuy wax ni sëñ doon wax naan fexe leen yooyu ndax boo boo leen mënal seen bopp ku leen ku leen mënal sañal leen yàlla na fekk mu doon ki leen war a sañal waaw kon li ñu mas a may doole ak autonomie mooy am na ci loo xam dañ dañ dañoo xam suñu bopp mënal suñu bopp moom suñu bopp waaw te loolu ci waxtaan bi dina dina am loo xam ne dina ci dina ci gën a gën a leer ñuy def noonu ba jamono sëñ Mon Moustapha moom tamit mu yeggale jumaa ji eh, yeggale ay liggéeyam jox Cheikh Mouhamadou Fadal moom tamit ci liggéey boobu mu continuer liggéey ba jumaa ji yegg ba nga xam ne bañ ko inauguré waaye ci diggante bi sëñ fàllu woote liggéeyu màggalu Touba indi ko Touba ba nit ñi doon ñëw Touba nañ nañ bàyyi xel ni màggal yi njëkk yi daanaka Touba am na ñoo xam daa nañ ñëw sax duñu am dal waaw ndax boobu kër yi barewul te nit ñaa ngi ñëw te yi ñu soxla yépp amul infrastructure yi amul ci loolu la ñu xam ni nit ñi di dëkk si Touba ci la ñu xam ni am na ci loo xam mënul ñàkk ci dëkk bi nga xam ne lenn ci àddiya bi tamit dafay demaat ci defar dëkk bi xàll yoon yi wut ay béréb bu bu dee fejukaay wala xëcc ndox wala xëcc yi nit ñi soxla ba mën ci ba mën ci wéy ci loolu noonu la ñuy doon def nga xam ni ma suñu laaj xalifa sëñ Tuubaa yi lu ñu doon mas a doxee mooy duñu laaj taalibe yi lu ñu mënul te lépp lu ñu leen di jox dinañu xam tamit fu ñu leen koy defal ba nga xam ni taalibe moom dina xam ne man lii may joxe gis naa résul résultat bi fi mu fi mu jëm gannaaw sëñ Fallou sëñ Abdou Lahad ñëw ci xilaafa gi moom tamit yaatal liggéey bi yaatal projet yi ba pare gën a xam ni Euh, service de base soxla nañ ko ndax am na benn discours bu mu doon def ci jamonoy Senghor ni ko fii xale yi gone yi bu ñuy naan sax dañ naan xaar ba ji jigéen ñi euh, sebet sebet bi lañ daan naan nga xam ni Touba sax jamono jooju morgue sax daanaka amul woon yan saaye pour sang néew ndox mi sax danaan danaan jafe lool sëñ Ablaat ñëw taxaw ci loolu ci fexe ndox mi ñëw courant bi ñëw ñu tàmbali defal ay tali yaatal lu bare ba nga xam ne moom lépp lu mënoon ci xilaafaam ngi def na ko maa ngi waxtaan léegi ak euh, sëñ basiiru léegi ñu ngi wax euh, kër gu mag bi nekk Touba boo ko sëñ Abdoulaye deful def deful woon nga xam ne tey résidence boobu moom jël na alalam ci boppam njaay bayam yépp def ko si te lépp lu ñuy def ñoom ñoom ñoo ci jiitu ñoom ñoo ci njëkk a joxe seen seen alal gannaaw lool sëñ Abdoulaye te bu ñu fàttaliku mas na laaj ni pour ñu yokk jumaa ji un milliard un milliard cinq cent yu mu laajoon ni moom la soxla pour yokk yokk jumaa ji ba ñu defee loolu ba xaalis ba mate dafa génn defaat déclaration nii li ma doon laaj mat na jarul kenn di kenn di indiwaat nga xam ne loolu yëpp dafa nekk ci leeral képp kuy yor xaalis mbooloo danga nga war a leeral yàlla dogal sëñ Abdou Khadir mu toog ci xilaafa gi moom yàlla dogal fukki weer ak benn la def donc gestion wam presque lu bare moom wàll imaama bi la doon toppatoo amatul woon temps def yenn projet yi saali Saliou ñëw moom tamit li mu njëkk def mooy liggéey yi sëñ Abdoulaye bàyyi woon yëpp mu jéem leen yeggale te xaalis bi sëñ Abdoulaye bàyyi woon ba mu fiy jógee fa la ko bàyyi yeggale liggéey bis ba mu yeggee xaalis ba jeex dafa gën def déclaration ni li fi sëñ Abdoulaye bàyyi woon yëpp def nañ ko si léegi fi mu nekk nii sama liggéey bopp laay tàmbali di tàmbali di liggéey yaatal dëgg bi def yeesalaat jumaa ji def yu bare électrification ba woote bi sëñ Saaliw mujj woote nga xam ni euh, ci ci lu jiitu weer bi muy dem moo nekkoon wàllu ñu euh, ñu defar euh, Touba ba mu naan nañ ko yaatal ndax assainissement beeg yooyu ci lañ doon laaj ci la ñu woon moom yor na fukki milliards yum ci tàbbi def ko waaw nga xam ni kon loolu yëpp am na ci loo xam ñoom ñoo ciy ñoo ciy jiitu te sëñ Saaliw da doon wax wax bu am solo du ma du leen laaj ndax seen jiitu seen joxe dafa jiitu sama laaj waaw nga xam ne taalibe yi dem nañ boobu sëñ am laa tàggat na leen ci joxe àddiya ba sëñ bi balaa muy laaj sax taalibe yi dañ daan dañ daan indi kon loolu loolu loolu nekk fi ba ci noonu la doxee jëbbal liggéey bi sëñ sëñ Mouhamad Lamine Baara moom tamit mu yaatal defaraat jumaa ji ci liggéey yi mu mën def yaatal pénc yi nga xam ni mu jóge fi moom tamit Cheikh Sid Mokhtar jël liggéey yi moom tamit yeggale ko ba bàyyi fi projet yu mag tey projet bi nekk Masalik nga xam ne jumaay Masalik tamit loolu ci ci projet yi fi sëriñ bi yi fi sëñ bi bàyyi la te loolu yëpp li ko waral mooy organi organisation waaw ndax man damay wax ma leen Masalik suuf sële dakaar xalifa sëñ Tuubaa rek defe naa moom mooy xalaat euh, def ko jumaa waaye man mii buñ ma ko joxoon ma dagg ko ay kër kër jaay ko def ay milliards def sama poche waaw nga xam ni yàlla am na lum leen euh, lu bare lum leen lum leen lum leen jaral tey lu toll noonu nga def ko jumaa loolu moom ndimbalu yàlla képp mooy tax te buñ ko lañ ko joxoon te amuñu xaalis buñ ko tàmbalee tamit gouvernement mën na xëy suba jéem ci ay pexe waaye dañ lañ ko jox rek ñu tàmbali liggéey bi. waaw nga xam ni kon xaalis bi koy def mi ngi fi kon organisation tout le temps da cee da cee masa am sëñ euh, Cheikh Sidi Mokhtar liggéey na yeesal boo xoolee Mbàkke Kajoor mi ngi koy doon yeesal résidence yi ñu ngi koy defaraat résidence daal man naan mu jàppale daayira yeeg yooyu yëpp ñu nekk si di ko di ko def léegi nag ñu ñu wax lenn nag àddiya bi mi ngi ñëw àddina bi ñan ñoo ciy jëriñu ñu ciy jëriñu bokk na ci ñun ñi taalibe yi ndax saa yu ñëwee gis ñu defal ñu tali bu bees xëccal ñu ndox jumaa ji gën a taaru loolu yépp ñun dañ ci bénéficier wu ñi ciy bénéficier wu tamit ñi ñi ngi koy jox muy kilifa yi ñu koy jox dina leen dimbali tamit ñu mën a dimbali ñu nekk ci seen wet waaw mën a def yenn liggéey mën a yor daara alxuraan yi ñu yor yooyu yëpp dañ dina ci nekk addiya bi tamit am na ci ñoo xam ni dañ ciy bénéficier muy banque yi parce que boo xoolee Touba presque banque yëpp ñëw nañu fa te li ko waral du dara mooy xaalis bi mu nekk Touba ñoom dañ la koy wax gannaaw dakaar Touba moo ëpp la buy génne xaalis ci Sénégal yenn saa yi ñu soxla sax xaalis dakaar dañuy yeble fii Touba ay ay oto ñu ñëw jël si xaalis yóbbu ko Dakar ndax loo xam ni ñoom dañ ci bénéficier te banque loolu la soxla kuy déposer xaalis di ko fa bàyyi mu mën ci leble mën a def intérêt li ci li ci euh, kii tamit ñi ciy jëriñu mooy entreprise yi nga xam dañuy liggéey ak yoonu murid tey bu ñu waree defar hôpital ñu jox ko benn entreprise mu tabax ko dañ koy fay beneen bi tamit euh, ki nga xam ni mën na ko jëriñ mooy euh, tey jumaa masaali ñi ngi koy tabax entreprise lañ ko jox donc ñoom ñoom ñi ngi ciy jëriñu ndax ñi ngi leen di tax ñuy mën a fay seen employé di def seen liggéey di am seen bénéfice état Sénégal tamit day jëriñu ci suñu àddiya ndax am na lu bare loo xam ne état moo ñu ko waroon dañu ko defal suñu xalif yi ñoo koy def ci seen place boo ko defee bu ko xalif bi defee rek état dootul def loolu day jublu ci leneen donc ñoom tamit dañuy jëriñu ci ci àddiya yi ndax tey nga gis kilifa bu nekk ci gox def fa ab hôpital te loolu état moo ko waroon def te lu goxu murid yëpp dafay dafay am te lool ci àddiya yi lañ koy lañ koy defee àddiya yi nag ci nan lay ñëwee lu ci yëpp day ñëw ci xaalis liquide wala moo am ñoo xam ne dañ def ay transfert bancaire nga xam ni tey am na ci ñoo xam dañuy am numéro compte yi dañuy joxe ci yenn projet ni numéro compte Sëñ Tuubaa nangam la nga gis taalibe bu dem euh, jël ci xaalisam dem déposer ci compte am na ci tamit système boo xam ni waa Touba ci kanam ñoom ñoo ko ñoom laa gis njëkk ko utiliser muy euh, orangement ni nga xam ni tey nit fu mu mënti nekk dina mën a jël yóbbu ni àddiyaam te du déplacé wu te loolu yëpp dafa nekk loo xam ni ak yeneen xeetu addiya yi nga xam ni ñu ngi koy joxee muy suuf ak ak leneen lu mu lu mu mënti doon addiya bi nag yenn saa yi bon ci lan lay dem lu ci ëpp xaalis bu ko sëñ bi jotee lu ci ëpp lan la ciy def lépp luy doxal jumaa ji ak lépp lu nga xam ne moo ko war a yeesal ak lépp lu yeesal dëkk bi day dem ci addiya yi day dem ci chantier yi muy def bu dul tuubaa di ko def feneen day def tamit ci màggal yi am mu jàppale njaboot yi day dem tamit ci waajal màggal Touba yi day dem ci dimbali daara yi addiya bi day dem ci dimbali néew di doole yi ndax sëñ bi saa yoo fa demee nit ñaa ngi ñëw sëriñ su nekk loolu la ñuy daj nit ñaa ngi ñëw di sàkku ndimbal ñu yëkkati li leen di jox di di ko dimbali nit ñi ñi xamul dañoo jàppaat ni ñun dañuy jox addiya suñuy sëriñ ñu koy dencal seen i kër te xamuñu ni sëriñ si li ñuy génnewaat di ko joxe sax mu ëpp li leen taalibe yi di jox waaw donc loolu tamit dafe naa lu jar di di di leeral la ak projet yu bare bokk na si ci projet yooyu tey eh, ci addiya bi li mu jëriñ Euh, maa ngi fàttaliku Serigne Saliou ba fi waa Sonacos amee jafe-jafe mu dafa yëkkati xaalis jox leen dimbali leen ko Cheikh Sidi Mokhtar ba fi mbënn bi amee yëkkati na un milliard dimbalee ko gouvernement bi nga xam ni kon du ñëpp ñoo ci ñoo ci jëriñ ñoom ñoo ci ñoo ci bénéficier wu euh, ci liggéey yooyu ñu ñëw ba ci sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa moom tamit mu ngi yor liggéey université bi muy liggéey bu mag defe naa liggéey bi sëñ Muntaxa bokk ci bi mu njëkk a def mu toogee mooy defaraat daaray kaamil ndax daaray kaamil amoon na jamono dafay senn donc da doon senn senn bu metti ba bu tawee nawet bi da da daawoon na man na am lu muy yàq ci téere yi sëñ bi bañ ko waxee moo yëkkati la ko la ko defar yëpp moo ko joxe woon pour ñu defar ko peinturaat ko liñ ko yeesal nii ci ci sëñ taxa lañ ko lañ ko defee. donc université bi fi mu nekk nii mooy liggéey bi nga xam ne mooy bi gën a mag bi sëñ Mountakha yor ñi ñi ñu koy évaluer trente-sept milliards la ñu wax ni moom la war a moom la war a am université islamique te soxla nañ ko ndax nit ñaa ngi jàng bu ñu jàngee ba pare am seen bac ñiy am bourse di am chance dem bitim réew ñu néew la ñeneen ñi duñu am fu ñu mën a jàngee kon ñëpp la ko defal léegi nag euh, loolu dafa jar tuuti taxaw seetlu ndax université tamit dama koy wax di nga ko tabax muy ay bâtiment waaye nag université dafa am lu koy doxal ndax dafay am ñu fay jàngale te jàngale kat yi da leen di fay ña fay liggéey <laughs> boo tabaxee ay bâtiment di dinañ ko bale dinañ ko toppatoo entretien da ngay ndox dafa war a ñëw courant dafa war a ñëw ña fay jàng dañoo war a am fu ñu war a fajoo ci biir ña jàng dañuy dañuy dañuy am fu ñuy dëkk koo dëkkal tamit di nga ko dundal waaw kon yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ni eh, tabax trent 37 milliards université baax na waaye gannaaw loolu liy yor université bi war ko doxal ñaata la war a doon ay milliards lay doon at mu nekk léegi nag loolu nan lañ koy nan lañ koy eh, toppatoo ak nan lañ koy saytoo est-ce que dañuy bàyyi sëñ bi rek yor université bi loo xam ni tey fukki junni nit mën nañ ci dem wala nangam mu war leen yoral seen lépp wala est-ce que université bi dafa war a nekk université boo xam ni nit ñi dañoo war di fayal seen bopp ak yooyu yëpp. donc yu bari yoo xam ni dafa jara dafa jara bàyyi xel léegi nag suñu àddiya bu ñu dajalee yan saa ñu dajale ko joxe ko waaye yan saa tamit mu am yenn jafe-jafe dama ci leeral ci wàllu daayira yi laay njëkk tàmbalee mooy daayira yi le plus souvent daayira boo dem dañuy am ñaari nit kenn ki moom la ñuy dénk xaalis moom la ñuy wax trésorier ñu am benn nit boo xam moom la ñuy wax commissaire au compte moom mooy saytu kiy denc xaalis bi nga xam ni dafa am kenn kuy denc am ku koy saytu loolu baax na waaye yenn saa yi man mii boo ma jëlee man def ma trésorier jël sama benn waay bu ma jegee lool def ko commissaire au compte ñun ñaar mën nañu def musiba ci daayira bi ndax ñun ñaar ñooy déggoo ndax ki may saytu maak moom ñooy séddoo li ñuy li ñuy li ñuy saytu kon forme boobu <laughs> jàpp naa ni war nañ ko mën a mën a xoolaat tuuti taxul mu sécuriser ndax coow yi ngay dégg ci daayira yépp ñu tas boo ko gëstoo ba gëstu ko xaalis da ciy am te ñun dañoo am benn nattu man daayira yoonu murid yi fi nekk yi fi gën a mag yépp amul benn daayira bu fi toog fanweer at te tasul waaw nañ xool rek daayira yi mag yépp yi fi nekkoon daanaka bi yi fi des ba léegi te masuñu tas masuñu am benn jafe-jafe néew na wala daanaka amul te ay daayira yoo xam ne dañ naan def liggéey yu mag ci yoon bi waaw waaye dañuy xëy suba ñu féewaloo seen biir ñii dem taxaw nii ñee taxaw ne ñu tas daayira ba yoonu murit perte murit yëpp perte waaw wala tamit leen dama koy wax mooy pour ñu régler problème boobu mooy daayira yi tamit dafa am lenn mooy ba léegi xaalis bi niñ koy saytoo dafay dese leer képp ku ñu dénk xaalis da nga war di def ay rapport da nga war at mu ne wala ñetti weer yu ne nga dajale nit ñi lii lañuy am lii lañ ci dépensé lii moo ci des waaw lii ci des ñëpp toog diisoo ko parce que li nit ki li nga moom ak li ñu la dénk da ko war a xam ak li nga moomul tamit da war a xàmmee lépp waaw waaye yenn saa yi mën nañ ñenn ñi lebalante xaalis bi seen biir te dafay am man xam naa ci expérience lenn la ci ci loolu ñenn ñi lebalante xaalis bi ci seen biir waaw wala ñu ni ñu dimbalante ñu dimbalante waa daayira bi dimbalante ci seen biir te <laughs> te am na ci yoo xam ni am na ci yoo xam ni mën na mën na mën na ñàkk. te loolu dafay indi ay ay ay problème te li ma seetlu mooy daayira yi nga xam ne ñoo ci dajale lu ci ëpp dañuy jël benn nit mooy moo fay nekk rek jiite ko du tëw bàyyi moom kenn du ko soppi boo waxee mu ni ndigg la ma fi teg waaw te te nag loolu il foog ñu dind ko parce que nit bu yàggee fenn day wut système lay wut day wut ay nit yu muy teg ci wetam yoo xam ne ñoom ñooy bokk xalaat ñooy bokk gis-gis bu képp ko bokkut ak ñoom gis-gis rek dañ lay génne teg la fee ñaari mbir ngay def mooy da ngay toog di mer wala nga génn te boo génnee ñoom comme ñoom ñoo yor gestion bi ñoom ñu ngi continuer kon damaa jàpp ni li ñu war a soppi mooy daayira yi dëgg la sax xëy na dañu naan dafa xaw a li muy wax dafa tubaabeek yooyu waaye daayira yi ku ko jiite da nga am diir boo ko war a jiite bu diir boobu matee da ngaa war a dem keneen ñëw commission yi finance ak yëpp kenn waru ko yor giiru dundam danga ko war a yor ñaari at. ñaari at nga ñëw toog ak mbooloo bi ba ma fiy nekk lii laa fi fekkoon lii laa fi def lii lañ fi dajale lii lañ fi jaay léegi liggéey baa ngi nii xaalis bi lii moo si des mi ngi nii bàyyi naa ñu jox keneen waaw te loolu il faut ñuy soppi nit ñi waaye boo bàyyee nit fenn rek bu yàggee am na ci loo xam ni sax da koy nattu lay doon loo xam ni dina ko dina ko mën a dal donc euh, mooy jëwrin yenn saa yoo xam ne duñu wàcc leneen li li nga xam ne mooy tamit li ma seetlu ci daayira yi mooy sas yi yan saay sas yi day day metti lool ci taalibe yi am na daayira yoo xam ne am na ñoo xam ne daw nañu yan daayira ndax ay sas waaw sas yu bare rek lu nekk ñu sas la waaw te loolu tax lu woon ñu créer daayira daayira yi dafa waroon nekk foo xam ne dañ fay jàngal nit ñi seen diine jàngal leen seen taalibe xam na leen yoon bu baax ba pare di di leen dimbali yenn saa yi ñu yëkkati xaalis bari yóbbu dem jox ko addiya sëñ bi ci biir daayira am na ñoo xam ni ñu ngi loru am ordonnance bu ñu war a jënd te leen ko jëndal waaw te man damaa jàpp ni xëy na loolu loolu taxul woon ñu ñu ñu ñu def ko beneen tamit boo xam ni daayira yi dama ko seetlu mooy daayira yi mën nañu am cinq millions ci at bi jël benn bis tuddee ko bisu cant def ci ñetti million ba ñeent rey seeni nag rey naan seeni boisson ni sant sëñ Touba waaw dañuy liggéeyal sëñ bi jàpp naa nag loolu liggéeyal sa bopp lay doon waaye te booy dem ziyaari Touba jël deux cent mille wala trois cent mille jëf xalif bi waaw te quatre millions yi nga def ko ci benn bis boo xam ni dangay ngay cant huit ci suba ngay tàmbali ba huit heures ci suba takk say bâche woo say conférencier indi say gan def say bernde waaw te boo ko xoolee loolu nga koy def at mu nekk di nga ko def fukki at daayira ba ca loolu li ngay dépensé ci xaalis ci loolu doo xam te du am benn benn résultat te boo xoolee mbooloo bi fay dajale yépp bu ci boo ci génnee ñi ci dul murid ñu néew lañu te man damaa yaakaar ni mbooloo yi ñuy def euh, daje yi ñuy def li ci ëpp solo mooy loolu dafa lay won ba xam sa woote mi ngi dem kanam wala déet tey boo wootee ñi ko siq doo nga nekk fi amul amul njëriñ suñ Moutara loolu la loolu la la daan seetlu boo demee bitim réew day seet ñi ñi bokk ci réew ma te di ñëw ci daje yi waaw moo ko amaloon solo waaye sëñ Murtala daraan génn du woon pour dem seeti sénégalais yi rek waaw pour ñeneen nga xam ne du ñu sénégalais xamuñ yoonu murit tàbbu ci yoonu murit wala doon ay jullit wala di ñëw loolu moo moo ëpp ëpp ëpp njëriñ kon loolu ñu ñu ma gis ni lu lu mën a nekk la beneen problème bi am ci daayira yi mooy clan yi mooy yenn saa yi ñu ñu ñu fàtte. ñii jaar nii ñee jaar ne te loolu yëpp problème organi organisation la léegi nag bu fekkee ni xaalis bi nga xam ne nag dañ koy jébbal kilifa gi ñu war ko ñu war ko gérer foo xaalis nekk nag ay euh, appétit nekk fa ma nit ñi fu ñu xam ni xaalis ma nga fa rek nag euh, dinañ fa sawar a dem daal waaw moo tax tamit ñëpp xam nañu alal bi dajale ci xalifa bi day bare àddi yi day ñëw foofu léegi nag dina tax ba am na ñoo xam ne bis bu nekk saa yu ñu xëyee rek sol seen yére sañ seen dem fa la ñuy yendu fa la ñuy fanaan waaw far pour ñëwut lu ñu leen dénk waaw bu ñuy taxaw ci bunt sax moom foog ñu taxaw ci bunt boo xam ne kenn taxaw loowu leen fa waaye suba ba ngoon moom foofu la ñuy la ñuy xëy waaw kon loolu dafa nekk loo xam ne dañ ko war a xàmmee mu am ñoo xam ne tamit dañuy ñëw tout le temps ci xalif bi wala dara nekk ci entourage bi te ay marché la ñuy wut ñu ngi seet lu yoon bi war a soxla ñu wut marché wala war nañ tabax nangam ñoom ñu daw wuti ji benn entrepreneur ni ko kaay ñëw fexe nga jot ci marché bi waaye dag ñuy dag ñuy mosal dara loolu tamit dafa nekk loo xam ni dafay dafay am am na ci ñoo xam ne tamit dañuy ñëw ci entourage xalif pour làqu protection ndax xëy na def nañu njombe fenn bëgguñu ñu laal leen bëgguñu yoon dal seen kaw ñuy ñëw taq taqoog taqoog sëñ bi fu ñu gis sëñ bi gis leen ci yotam bu ñu leen naree laal sëñ bi mooy dimbali leen xettali leen tuuti donc loolu tamit def ci dafa am loo xam ne lu ñu seetlu la loo xam ni lu lu lu nekk leneen nag mooy benn risque dafay nekk parce que xaalis bi fi muy nekk bu fekkee ni xaalis bi daf fay nekk risque la dañuy wax tout le temps fu xaalis liquide nekk rek risque la risque bi mooy ay sàmbaabooy mën nañu jóge fële ñëw ñëw toj foofu jël xaalis bi dem wala ñi nga xam ñoo fa nekk man bu ma fa nekkee man man mii laay wax man Issa lii may wax man la concerné ah bu ma fa nekkee nag bu may dem bu ma amul paas nag wax dëgg yàlla xaalis bi nekk fële moom dinaa lijjanti paas ak dépense bu ma yóbbaale kër ga waaw te loolu tamit mooy yenn saay jël yi nga xam ni euh, nit mën na ko ñëw jël te li tax muy jël mooy tentation la waaw mu ngi toog yorul dara ci poosam gis ñaar fukki million yu tege ne waaw yenn saa yi àbb ci junni ba ba mënaat ko delloo du du du wàññi du du wàññi dara beneen côté bi mooy loolu il foog ñu ñu xam ko léegi nag moo tax lu bare il foog ñu organiser ko niñ koy war a organiser oh, bare na ndax li ci nekk mooy yoonu warit bare na ay liggéey bare na yoo xam ni dañ ko dañ ko war a def léegi nag boroom xam-xam yaa ngi fi ñi am xam-xam ci domaine yooyu ñu ngi fi waaye bu ñu leen ci boolewul euh, day day xaw a doy waar bu ko defee damay joxe benn exemple dañuy am ay chantier bu dee université bi ñu ngi koy joxe trente 37 milliards waroon nañu am cellule de passation de marché ñoo xam ni li seen spécialité mooy xool marché bi kan moo gën a yella ñu jox ko ko waaw ndax des fois marché de am surfacturation leen lu war a jar euh, ñaar téeméer ki kay defar mën na la ko facturer ñetti ñetti euh, juróom-benn téeméer wala dara boo ko defee ñooñu bu ñu liggéeyal yoon bi day tax lépp lu yoon bi di liggéeylu dinañu xam ñaata la war a jar ba nga xam ni yoon bi du ci du ci du ci loru donc euh, loolu da ci baax ñu ñu mën ko am am na ci leneen loo xam ne tamit euh, baax na ñu xam ko mooy tey fépp xaalis nekk tamit nañu xool opportunité yi est-ce que xaalis bi dafa fi war a nekk rek pour ñu ci tabax xëy na ay juma wala ay jàkk rek alors que béréb bu jàngkaay yi manqué na ci dëkk bi jàngkaay yi daara yi bare na mais boo xoolee sëriñu daara yi ñooy ñooy ñooy ñu bare ci ñoom ñooy sonn di yor seen daara moyens yi sax duñ ko am ñenn ñi dinañ bëgg jàngkat bëgg lu ñu fayee ab jàngkat sax duñ ko am waa te xaalis boobu jàpp naa ni waroon nañ ko mën a investir ci wàllu bu bare wàllu éducation jàppale daara yépp bu boobaa tamit mu am commission yoo xam ni lépp lu daara di jàngale dañ koy tënk nga xam ne ay daara yoon bi la ñuy doon ñooy xool téere yi ñu fay jàngale ak euh, lépp lu ñu fa war a jàngale ba nga xam ne daara yépp ñooy bokk li ñuy jàngale nga xam ne tey bu nit jógee tuubaa doon fa jàng fu jàngam ya bu ñëwee Daaru Muxti dina mën a yeggale waaye bu fekkee ne daara bu nekk da ngaa yor sa programme bopp donc euh, du du du sotti il faut ñu jéem a tënk wàllu éducation bi ñu xam lu ci nekk nan lañ koy mën a defee ba ku nekk euh, li nga war a am nga nga am kasi ci gannaaw loolu tamit euh, santé da ngay xool bérébu fejukaay yi néew na ci suñu dëkk yi te même bu fi amee matériel bi ñuy soxlaak yooyu yëpp duñ ko am kon loolu war nañ ci mën a góorgóorlu bu ko defee tamit bu fekkee ne xaalis bi ñëw ci at yi mën nañ ko organiser ba muy jëm ci wàllu santé di toppatoo wér-gu-yaramu ñi nekk ci yoon bi gannaaw loolu tamit wàllu santé damay joxe benn exemple muy hôpital Matlaboul Fawzayni sëñ Saliou ba ko daayira bi tabaxee dafa jël caabi jox ko gouvernement bi gouvernement bi chaque année dinañ ñoo fu yóbbu personnel dina am lu ñu leen jox mais boo xoolee li ñu leen di jox mënul leen demal sax juróom benn weer waaw budget bi leen di gouvernement bi di jox mënul leen euh, fonctionnel lu lu sore kon léegi bu ko defee il faut ñu am ay moyens yoo xam ni soit ñuy jël ci addiya bi di def ci hôpital bi te loolu du ci ñàkk ñi ngi koy def bu dul loolu nit ñi ñooy sonn rek ku dem di faju ji dañ lay fayeeku lu cher loo xam ni doo ko mën bu ko defee ñëpp di jàmbat ni hôpital bi dafa cher te fekk ni hôpital dafa amul ay moyens te ñoom bu ñu deful noonu tamit juróom benn weer yi des ci at yi du mën a fay ñi fay liggéey wala du ñu mën a def du ñu mën a def euh, yenn yi beneen kii mooy comme li ñuy wax wàllu finance man dama jàpp ni euh, dafa am loo xam ni sama xalaat bopp bopp la mooy am na lu ñu soxla nit ñi dinañu nekk ci dëkk bi jàng xuraan bindu ko lépp rafet ñu jàng téere xam-xam yépp rafet waaye métier amul ci suñu dëkk yi te baax nañu am ay centre de formation yoo xam ne ñi jàng ci daara ji dañ leen di dugal foofu former leen ci métier yu bare nag bu dee électricité bu dee plomberie bu dee lépp loo xam ni liggéey la bu nit di soxla ñu jàngal leen ko foofu ci école yooyu bu leen ko jàngalee dina tax tey ci dëkk bi dinañ mën a am ay entreprise bis bu fi entreprise amee ñi fi nekk ci dëkk bi la ñuy jël te bu boobaa dañuy dëkk ci dëkk bi di liggéey ci dëkk bi te lu fi am tamit fii lañ koy fii lañ koy delloosi mais bu fekkee ne boo leen seetloo ñu bari ci ñi jàng daara ñu ci ëpp boo demee dakaar ñoom ngay fekk ñu nekk commerçant wala marchand ambulant da ngay seetlu loolu ñenn ñi dañuy nekk ci commerce bi wala ñu nekk ay ambulant wala ñu def yenn métiers yoo xam ne du ay métiers yu quali yu qualifié te ñu ci yàlla dimbali ba ñu génn ba man ci euh, tedd am ci sutura ba mën a dimbali ñeneen boo xoolee du du bare trop donc il faut ñu xool naka la ñuy def ba mën a am ay centre de formation am na ci benn débat boo xam dañ koy wax ni jàngum tubaab bi euh, français sëñ bu mag bi bogg ko woon nangam nangam waaye man nag dama jàpp ni war nañu xoolaat tamit suñu système éducation nan lañ ciy dugalee ci français ak xëy na anglais ndax damay joxe benn misaal da dem bitim réew nga gis benn kilif kilifa kilifa yoon bi dem ba bitim réew mais bu ñu demee ba bitim réew ñi ñu fay dajeel ñoom du ñu làkk wolof ñoom seen làkk réew la ñuy làkk waaw te suñu kilifa ñooñu ci seen làkk waaw dañuy obligé wut interprète te yenn saa ñoom li ñuy wax interpret bi du ko waxee ni leen ko waxee te tey bu benn kilifa waree dem ci benn jataay ñëpp di ko xaar mu ñëw ñi dëkk ci réew yooyu ñëw suñu kilifa mënul wax ñoom ci seen làkk wala àndut ak ci mbooloowam ñu mën a wax ak ñoom ci làkk yooyu ci seen làkk day indi jafe-jafe. moo tax ñu bare man gis naa ni bitim réew dinañuy tuub di ñëw ci ci ci daje murid yi mais après la naan bon dañuy ñëw ci daje yi mais li ngeen di wax xamuñu ci dara waaw parce que ñun suñu biir la rek dañuy teg suñu kuréel xasida jàng ñaari waxtu jël suñu jàngkat bu ñu jëlee Sénégal mu ñëw jàng ñu jël benn waxtaankat Sénégal mu ñëw wax mais ñi nga xam ni ñoo dëkk ci réew yooyu nga xam ni moo taxoon ku mel ni Sëñ Murtada daan dem bitim réew ngir yaatal mais ñooñu ñun dañuy wax màggalum lëmm duñ leen boole ci wax ji bu ko defee kooku bu ñëwee benn yoon ñaari yoon da dootul gis njëriñam ci ci ñëwati ci suñu daje yi kon jàng làkk yooyu baax na dina tax tey e, boo gisee ku la ku jógee bitim réew bu ñëwee fii sax ci dëkk bi dina gis ko mu mën a waxal lu mu la mën a laaj ci diine di nga ko mën a jëfandikoo cest di yow da ngay jàng français wala dara pour diine pour xamle yoon bi pour xamle lislaam pour. pour yaatal waaw nga xam ni jaamu yàlla lay lay doon waaye du comme sama genre gi nga xam ni ci ci ci ci ci ci xëy fànn boobu la ñuy la ñuy la ñuy kii donc loolu dafa nekk loo xam ni war nañ ci bàyyi xel mooy wàllu euh, invest euh, kii boobu investissement boobu sur le plan éducation dëkk bi bare na loo xam ni assainissement dañ ko war a defar tali yoo xam ni war nañ ko defar yooyu yëpp baax na bu fekkee ni projet yi mën na ko def te sëriñ bi mi ngi ci def lu bare ci lu mu mën mais beneen côté bi mooy wutal nit ñi liggéey parce que am na ci loo xam ni boo ko xaalis euh, buñ ko amee ci xaalis te dama naan yoonu moo di tijjee ko nañu mooy am nañu compte bancaire da ngay ne xalif bi am na ay compte yoon bi am na ay compte kon yoon bi euh, dafa mel ni euh, contre ñu banque waaye intérêt yi banque di fay masuñu ko jël léegi banque yi ñoom ñu ngi jël suñu xaalis di jël suñu xaalis di ko lebal la ñeneen waaw te ñun finance islamique may nañu ñun ñu mën a def suñu suñu euh, xaalis denc ko ci nikkal islam santaane ba pare xaalis boobu ñu fexe muy dellu si waat ci communauté bi ñaata commerçant ñoo nekk ci ci yoon bi wala ñaata entrepreneur ñoo nekk ci yoon bi wala ñaata kilifa ci yoonu murit ñoo am ay suuf yoo xam ni kenn xamul nu mu toll mënuñu ko bay mënuñu ko liggéey mënuñu fa def benn activité ndax amuñu xaalis buñ ko exploité waaw tey suñu kilifa yi ñaata la am ci ay hectares ci ci dëkk yi mais mënuñu ko bay dañuy xëy suba di mayee suuf si wala kenn jaar fa dagg si dara ngay dem ak ñoom tribunal wala xëy suba sax gouvernement mooy jël loxoom teg ci jël ko jox ko keneen waaw te addiya bi waroon nañu mën a am benn fond boo xam ni kilifa bu am suuf ñu jël lebal la yow sa suuf garantie la boo joxee suuf si garantie ñu lebal la boo demee nga liggéey fa ak say taalibe dina tax njëriñ la ci yoon bi ah te dina tax suuf yooyu ñu sàmm ko dina tax tamit euh, liggéey bi mën a wéy te dina tax sëriñ si tamit daara yi ñu yor ak nit ñi topp seen gannaaw ñu war leen di taxawu dinañ leen gën a mën a dinañ leen gën a mën a taxawu ñu xool commerçant yi nekk ci yoon bi am jafe-jafe ah, ñu ñu jël lebal leen ñu liggéey waaw loolu nag dafay nekk fonds boo xam ne dañ koy dégager teg ko teg ko teg ko ne nga xam ni leen investissement bénéfice bu ci ñëwaat ñu dugalaat ko ci yoon bi. nga xam ni yoon bi mooy financé ñi nekk ci yoon bi waaye dafa mel ni ñi nekk ci yoon dañuy joxe rek waaye yan saa yi nag lu li ñuy jotaat ñoom lu jëmaat ci ñoom day xaw a day xaw a doy waar day waar tuuti beneen côté bi mooy finance islamique may na ñu investir ci ci ci ci yu bare am na produit yoo xam ni tey finance islamique dina la may tey nit bëgg jënd benn caméra sama sëriñ dafa dafa bëgg jënd yeesal ay caméra pour liggéey si ñu jëndal ko caméra yi boo ko defee mën nañ ci teg dara ñun lu ñu teg ci benn bénéfice rek nga xam ni moom dañ koy jaay du doon intérêt caméra bi cent mille lay jar ñu ne ko ah mën nañ la ko jëndal cent dix mille jox la ko léegi nga fay ko ci fukki weer ak ñaar bu ko defee moom ci boppam dina ko dimbali parce que bu ñu deful loolu murid yaa ngi dem ci banque yi di leb murid yaa ngi dem ci microfinance yi di leb waaw te ñoo ñu ngi leen di fayee ko intéret yu metti te ku ci fayal ñu xawi sa sutura waaw te ñun lu ñu mën a def ñun ba mën a suqali nit ñi ak dëkk bi mu ngi fi moyen yaa ngi moyen yaa ngi fi donc loolu dama jàpp ni lu lu lu lu mën a nekk la donc ci wàllu finance wàllu immobilier tey mën na bare na suuf suñu am kenn tabaxu ko nit ñi soxla ñu nañu dëkkuwaay nit ñi soxla ñu samp kër nga nga nga tabax jox leen ñuy fay weer bu nekk ba ba muy mat bu ñu matee ñoom ñoo moom seen kër loolu ab ab ab ndimbal la ñaan ñi social ay ordonnance war a faju wala dara donc loolu yëpp ñu xool nañ lañ leen di jàppale ba nga xam ni ci ci àddiya bi dina ko dina ko dina ko mën a def euh, ñu fexe tamit ba yoon bi ñi nga xam ni xam nañ ni yàlla may na leen seen xel tijjeeku macha allah ba ñu mën a dem bitim réew jàng ji yoon bi fayal leen jël leen en charge ñu bañ a yaakaare ci ay bourse bu benn ambassade bi di ñu jox yoon bi joxe ay bourse taxawu ñoon ñu jàng parce que bu ñoon bu ñu jàngee bu ñu dellu see yoon bi la ñuy jëriñaat waaw ñu taxawu leen seen jàng ba nga xam ne du ñu manqué leen mettre leen dans de bonnes dans de bonnes euh, condition ñu mën a mën a ñëw waaw kon man dama jàpp ni lu bare mën nañ ko def ci ci li ñuy am à tous les niveaux muy ci ci ci addiya bi dem Touba muy addiya ñëw ci kër yi lu bare mën nañ ko ci def waaw nga xam ni tey yoon bi lay lay jëriñ il faut ñu génn dépasser tabax jàkk rek dañuy il faut ñu ñu parce que jàkka yi tamit il faut nga yar nit ñi jàngal leen balaa ñuy ñëw ci jàkka yi waaw il faut ñu ñu dépasser ñu dépasser stade boobu waaw man damay wax ni Sëñ Tuubaa kenn gënu ko woon moderne waaw kenn gënu ko woon moderne waa kër Sëñ kenn gënu leen xam jamono waaye nag dañuy seet li war saa su nekk ñu ñu ñu di ko def léegi technologie avancée na. lépp gën a jàppandi ci àddina il faut ñu xool tamit ñun ñu xool àddina bi nan la ñuy àndeek ñoom te duñu yàq suñuy bu ko defee donc yooyu dafa nekk yoo xam ni ay projet la yoo xam ni yooyu yu ñu war a yu ñu war a bàyyi xel la waaye nag saytu xaalis dafay ànd ak euh, lenn loo xam ni mooy nga nga wut ay dispositif ay barrières fu xaalis am il faut nga teg fa ay ay barrières barrières yi mooy il faut nga wax ni xaalis bi nii lañ koy saytoo te tamit ma am leen loo xam ni dam sama xalaat la dama jàpp ni xalif bu ñëw dinga nga gérer eh, di nga am addiye bu lay jot waaye jot na yoonu murid am am ay nit yu ñuy wut yoo xam ni dañuy toog am xam-xam ci domaine bu ne xalif bu ñëw dangay ànd liggéey ak ñoom waaw waaye du xalif bu ñëw rek eh, génne ña fi nekkoon indi say nit teg bu yow bu yàlla dogalee moo liggéey bi dem ci keneen kooku tamit indi ay nitam teg yoonu murid toll na foo xam dañoo war a am lu ñuy wax ba du sax genre gouvernement waaye dañoo war a am ay nit yoo xam ni bu dee commission finance ñoo am ñoo xam dañoo xareñ ci finance xaalis bi dañuy xam niñ koy saytoo dinañu xam fan lay dugg nit ñooñu nag dafa am benn charte boo leen bàyyiloo seen liggéey da leen di fay lu ko jar waaw mënoo liggéeyloo nit ba pare ni ko kaay def ko àddiya sëñ bi nit du malaayka day am ay soxla dañ koy fay kuy liggéey dañ koy fay bu boobaa dootul wuti liggéey feneen wala dara dañ koy fay lu doy loo xam ne du soxla lenn lu dul bu xëyee suba ci liggéey yoon bi lay nekk te loolu war nañ ko am ci commission éducation war nañ ko am ci commission euh, yëpp waaw ba ci imaam yi yor ñu yoral suñu béréb yëpp dañ leen am loo xam ne dañ leen kaw dañ leen ciy war a di leen ci dimbale waaw bu dul loolu imaam waxtu julli day jot mu lijjanti ji dépense fi <laughs> te loolu moom wax dëgg yàlla Euh, day day doy waar nit nit dong la waaw sëñ Moutala système boobu la jëloon indi ay kaar li ciy génn mu koy dimbalee ñu nga xam ni ñoom ñoo ko ñoo ñoo nekk ci liggéey bi waaw loolu moom il faut ñu ñu def ko léegi nag homme d'affaires moo di yi nga xam ne ñoom dañoo am ay ay projet bopp ñoom nga xam ne ay homme d'affaires la ah ñu bàyyi leen ñu liggéey comme des hommes d'affaires bu ko defee ñoom tamit li ñuy former mooy li may wax sànq rek. xale yi ñuy former fii yépp ci suñu centre de formation yi bu boobaa dinañ mën a liggéey ci entreprise yooyu waaw te bu boobaa xëy na lii ñuy wax grève yi am ak syndicat ci yàlla waaw kon addiya bi na nañ ko nañ ko xoole noonu da ngay dégg la ñu naan milliardaire sëñ tubaay ku nekk di ñaan yàlla naa nekk ci milliardaire sëñ tubaay te jamono jooju kenn daawul ñaan nekk milliardaire am ngërëmu yàlla rek moo am solo waaw te sëñ tubaa ngërëmu yàlla moo ko ñor ci taalibe yi tey tubaa buñ ko defoon suñ dëkk yëpp buñ ko defoon or te kenn jaamuwul yàlla amul njëriñ sëñ bi waaw kon sëñ bi li ko amal njëriñ rek mooy taalibe